alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa qaala shaytaanu lammaa qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum fa axlaftukum wa maa kaana liya calaykum min sultaanin illaa an dacawtukum fastajabtum lii falaa taluumuunii waluumuu anfusakum maa ana bi musrixikum wa maa antum bi musrixii inni kafartu bimaa ashraktumuuni min qabl inna zaalimiina lahum cadaabun aliim suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab ñaar fukk bi ak ñaar mu ne wa qaala sheytaanu bu keroogee kon wax nañu ci laaya bii ñu génn nit ñi ñi ñuy génn ci seen bàmmeel yi ba borom bi nag di leen ñu feeñ ba nga xam ne nag ci lañuy dunguru yeeg ginaar yu way néew ju doole ya di wax seen ponkalamaaya ña nga xam ne ñoo doon seen jiit ya leen doon jiite ci kéeféra ku weddi borom bi tabaaraka wa taala est-ce que dinañ leen mënal dara boo ci mbugal mi yenu leen ci dara <clears throat> ba gaayi tontu leen léegi nag <coughs> léegi nag ñu déglu ñu waroon a déglu nag ki nga xam ne mooy ki gine yées ci ñoom ginoon a ji jiite gaa yi nag ci mbon muy iblisul layin arrajim muy seytaane bu mag bi bu keroogee nag day jël benn am na ci riwaayo yoo xam ne bon am nañu ko nettali mais loolu dëgërul quoi mais bon seytaane day ut benn day am benn minbar foofale boo xamante ne fa lay taxaw discours yi nag du ñuy waaja dugg safara nag mettre leen en garde nag wa qaala sheytaan waaye loolu dëgërul ci càllale li am daal mooy lii suñu boroom di wax mu ne wa qaala sheytaanu bu keroogee nag sheytaane mu mag mi di ibliis wax lamma qudiya bi nga xamante ne nii ci la suñu boroom nag pare ci àtte jaam yi ba waa aljana nag di dem aljana waa safara wal iyaadu billah war a dem fi nga xamante ni mooy safara inna allaha iblis jal di jël kàddu nag ne gaa yi mbokkam yi ko war a fekk biir safara ñu ànd mu ne inna dëgg-dëgg buur yàlla tabaaraka wa taala waadakum moom de digoon na leen ca àddina waandal xaqi dëggu dëgg bam leen yónnee woon ca làmmeñu yonent ya alayhimu salaatu wassalaam muy bés bii waxoon na leen ne dekki dina am te tamit dinañ leen fay ci li ngeen doon jëf ci kaw suuf lool de la leen seen boroom digoon waaye man wawaadtukum kantaa man ibliis man shaytaane ma daldi leen dig fa axlaftukum ma daldi leen dig ay wor tag dig leen loo xam ne moom demewul noon fa axlaftukum léegi nag ma daldi leen ah <laughs> mooy loo nag mooy daldi leen njuuy daal waaw wuteeg li nga xamante ne fexe daal ngeen wuteeg la nga xam ne moo leen moom la leen borom bi tabaaraka wa taala daldi woon dig daal ci li nga xamante ne nii mooy di ko jaamu di ko wéetal man ma digg leen leneen waaw <laughs> wuuteeg ngeen wuuteeg moom ngeen ngeen wuuteeg moom léegi nag wa ma kaana liya aleykum min sultaan léegi nag maa ngi leen di mettre en garde yéen wa ma liya man nekkul ci man aleykum aleykum min sultaan aw ma woon benn lay woo xamante ne ak benn pouvoir bu ma amoon boo xam ne moom ma moom laa leen forcer ba ngeen topp ma wala lay wu leer wu ma tegoon samay wax par rapport boo ko comparé woon bu ngeen ko màndaxe woon ak wax ya suñu boroom doon wax ci téere yam wàcce woon man par rapport ak li ma man moom waxuma leen woon indiwuma leen woon benn lay te aw ma woon benn kàttan ci seen kaw yéen daal lenn la illaa li am ba des mooy man iblis mii daal xam nga lan la ma wax leen ko mu leer dama leen di mettre en garde léegi lu dul ne illaa an daawtukum lu dul ne dama leen a woo ci yu neex ya ya topp seen bànneex ànd ak seeni bànneex ak seeni bakkan fastajabtum lii ngeen daal di may wuyu ca wooga ma leen woowoon mooy dee leen mooy yàlla yàlla yii muy wax amul yàlla ci boppam ñenn ñi ci yéen mu ne leen yéen yàlla amul ñenn ñi mu ne leen moom dong waruñ koo jaamu ñeneen ñi mu gëm loo leen ne de façon ñoom ñëpp dekki amul lii dañ koy wax wu ñu ñàkk ñeeg ñi nga xamante ne nii amuñu fu ñu jëm léegi nag ñoom la suñu boroom tabaaraka wa di wax yii moom sax du ci wax suñu boroom moom la yonent yii di wax kon nag affaire yaa ngi noonu daal man daal gis nga lii daal moo am kon nag falaa talu muuni man Iblis maay wax a yéen gis nga tey bu ma kenn ci yéen yedd laa wax bu kenn ci ci ñëw ñëw ci man naan ma Iblis yaa ñu dugaloon fii aywa yow kon yow yow Iblis ah ba kenn di yedd ma fi rek falaa talu muuni waluumu bu ngeen amee kenn ku ngeen di yedd waluumu na ngeen yedd anfusakum seen bopp ku nekk ci yéen ñi war a dem safara man rek na yedd boppam waaye man moom lii la woon dama leen a woo ngeen ñëw kenn laa forcé wul woon dama leen a wan di leen xoy di leen wuteel da jox leen rendez-vous yu foo yu wuteeg ya borom ba tabaaraka taala digaloon leen ngeen topp mu àndoon ak seen bakkan seeni bànneex ngeen topp ma kon nag maa ana bi musrixikum gis nga nag tey nag bu leen yaakaar ne jarul kenn di ñëw ci man iblis quoi waaw ndax man maa ana bi musrixikum du man maa leen di dimbali tey jarul ngeen ma yuu man du maa leen di yuuxul seen boroom ngir mu dimbali ñu ndax xam naa ne du jariñ dara manuma leen a wa wamaa antum tëddeet yéen yéen nit ñépp ak jinne yi ma réeral yépp bi musrixi ya du yéen yéen a may sowe de du kenn ci yéen moo mën a yuuxu di ñaan boroom bi ba mu sowe ma tey te man it xam naa ne manuma leen koo defal nag kon nag inni gis nga man iblis kafartu weddinaa bima ashraktumuni min qabl gis nga li ngeen may bokkaale man weddi naa ne yéen de toute façon du man ngeen doon bokkaale ah bu leen ma fonton ah, ah woon bu yàgg que ne yéen ñii dama leen a woo wan leen ay mbir yoo xam ne du dëgg ma waaye man man ngeen doon bokkaale ah attention ah. <laughs> bu leen fonto bu bu leen ma fonto ah man weddi woon naa bokkaale gi ngeen may bokkaale yàlla loolu man xamoon naa sama borom bu yàgg. lam ma waxoon daf maa digaloon ma sujoon ma bañ voilà léegi nag kantaa ngeen ne man ngeen di jaamu loolu ween doon naa bu baax bu yàgg ne jaamu ngeen ma man daal ku ma wéttali safara laa doon ut kon nag wamaa ana <clears throat> kon nag man iblis inni man kafartu yaddinaa bi ma ashraktumuni ci li ngeen may boon bokkaaleel li ma la ngeen ne maa leen ci pousser di ma tax ngeen di bokkaale seen boroom min qablu lu jiitu laa ko weddi woon inna zaalimiina suñu boroom nag ne gis nga way tooñkat yi way bokkaalekat yi lahum dina leen ñeel de ñeel na leen adaabun mbugal aliimun gu tar gis nga mbir maa ngi nii gis nga waxi waraate gis nga iblis mi suñu borom tabaaraka wa taala yàgg nañoo wax naan ñu fa inna shaytaana aduwwun lakum fattaxiduhu aduwwa naan yéen waa doomu aadama yi alam ahad ilaykum ca suuratu yaasin ndax diguma leen woon waxoon leen bu yàgg kene inna shaytaana kene shaytaane mii aduwwun lakum mooy ne alam ahad ilaykum yaa bani aadama anna shay an kene yéen doomu aadama yi kene shaytaane mii seen noon la na ngeen ko jàppe noon léegi nag lool la ak yi nga xam ne bari na woo daan leen kii seenum noon la ak yooyu ngeen doon moom wax leen ko bu yàgg gis nga mu ngi nii fii day teere bu ñu demee yawmal qiyam wal iyaadu billaah ña war a dem safara te nga xam ne ñoom lañ àndaloon moom iblis nii la leen di wax waxi traître dëgg waxi koo xam ne suulkatu jëf koo xam ne ba pare menacé leen lii nag mooy xam nga ñi ci kaw sax gis nga ña ci kaw nañ doon waxe mooy ñi nga xam ne ponkalamaaya chef ya nga xam ne ñoom nañ doon ña leen doon topp dañ noo waxoon ñu neen law hadaana allahu la hadaynaakum bu ñu suñu boroom gindi woon de konoonte nga àddina konoon te kon doon na fekk ngeen topp ñu ba tey dinañ leen gindi wan leen yoon ngeen di jaar ngeen dem àjjana te ku foofu yëpp nañ leen gindi waaye xool Iblis moom bi mu ñëwee ni gis nga ñaari xalaat yi ni mu wutee moo leen gën yées foofu te mooy seen maam ci mbon nii la leen di tëkkoo di leen menacer kon nag képp koo xamante ne nii moo la taxam mooy sa borom wallahi jaru ko bul xool ni mu sant bul xool ni mu tudd bul xool ku maamam ku ko dul doonu gis nga bés bu ñëwee foofu fële nekk ci caaxaan nga topp ko ci parce que mënuñ ko woon a bàyyi topp wallahi bu ëllëgee gis nañ ñi ci kaw niñ doon wax waaye gis nañ iblis maamu yàqkat yi li nga xam ne loolu lay wax nit ñi